kon mooy suñu royukaay bi borom bi defal ñu di gën kon al miswar moomu moom la dikkal di doomu maxrama mooy miswar ibnu maxrama ibnu nawfal ibnu uhayb ibnu zuhra ibnu kilab foofu la bokkee ak yonent bi saa saam ci côté anha ak tan abdurrahman aswad ibn abd yaghus moom tamit ci ñoom la bokkoon muy abdurrahman ibn aswad ibn Abdi Yaghouth ibn Abdi Yaghouth allah moom itam ci waa banu euh, euh, Zuhra la bokkoon waaw Allah ah. mu ngi noonee baayam nag moom euh, tuubul woon laata hijra gi la la génn àddina muy al aswad waaye Abdurrahman moom mujj na tuub ah, gone la woon nag waaw léegi <laughs> ci ñoom ñaar nag la dem wa qaala lahuma Zeyno Abdallah ibn Zubayr nag ne leen ne leen nag waaw de anshudukuma anshudukuma Allah maa ngi leen di dagaan di sàkku ci yéen waaw Allah maa ngi leen di dagaan de di sàkku nag ci yéen ngir di ngeen lii ma leen di ñaan ngeen defal ma ko lamma adxaltumani ala Aisha jël naa di leen dagaan di leen ñaan ngeen fexe waay yéen ñaar fexe leen nag ba dugal leen dugg fexe introduire ma ci Aisha waay parce que ça euh, dugg ci sayyidatu Aisha la mënatul woon ñépp ñu dem def njekk da doon laaj njekk ngir ah gars yi bu ñu waxee xalaana mu sere bu ko defee mu ñëw mais bii nag daa jël beneen décision du rek naa leen wax ñoom ñu dem wax ak moom mais nañu fexe non seulement wax ak moom mais bu ñuy wax ak moom man nañu fexe dugal ma ci biiram ba ci biir néegam ba ma dugg man waaw naa dugg man <laughs> waaw man nañ ma dugal man léegi nag bi nga xamante ne nii loolu leen wax mu ne leen fa innaha ndax kat dëgg dëgg moom laa yahillu laha an an an an tanzira qati'ati mais ah mais daganul moom moom muy muy muy muy muy muy muy muy muy nizar dogoog man nag ah loolu loolu yéen yéen ñaar xam ngeen ne loolu loolu da jaaduwul léegi nag ah ñoom itam neewoon ko ah bon donc c'est sûr que boo mooy yëg nañu la xewoon ñeneen ñi quoi ña jot a dem ak yooyu yëpp waaye bii daa spécial parce que dane moom nañ fexe mu duggaale ànd ak ñoom waaw waaw man nga ne lamaa man nga ne lamaa yooyu yëpp naa nekk lamma anshurukuma billah waaw maa ngi leen di ñaan rek di sàkku ba ngeen fexe daal ba introduire ma ci Aïsha radiyallahu anha ndax kat li muy def yellu ko ah daganu ko ah waaw waaw muy dogoog man en plus mooy jege ñaale gi mooy sama yaay quoi ba pare dogoog man loolu ah non ah léegi nag ñoom itam ñu nekk ay kilifa li jàng na tamit mooy nit boo ñëwee bëgg loo xam ne lu baax loo bëgg comme affaire relation dafa sensible yii nii waaw parce que xolu nit ñi du ñu ay bong bong yu ñuy manipule à merci quoi wala ay machine waaw te nit bu jàppee leen na day xaw a kii mais nag day day day léeg-léeg ne du def yi nga génn ko ci du yomb mais loolu lépp nag li war a nekk sa busol ngir mu man a yomb nga génn ci bu dee ne jaaduwul mooy jàngaleem yeneen saa salam di présent tout le temps sa kanam waaw moom mi nga xamante ne comme ñii bu ñu duggee dinañ gis te fàttali nañ ko fi ñu gisoon xadiis bi fañ ko tuddee woon te yeneen saa salam moo tere ab jullit di gàddaay mbokkam ci lu ëpp ñetti fan waaw wala ñetti guddi waaw mooy nit boo essayé am loo xam da nga koo am soxla xam nga ne yaw manoo ko faj ginnaaw bi nga ñaanee borom bi ak yëpp mooy nga jaar ci nit ñi yàlla booleel ngir ñoom ñu doxal la affaire boobee waaye nag du nekk n'importe qui moo tax gis nga euh, riwaay yi ñu la waxoon bil muhajirin waaw day dem ci ñoo xam ne jàpp ne ne ñii war nañoo ki war a ki ki ki war a mën a régler mbir mi am na luñ ko lu lu mu leen di xoole am na lu mu leen di luñ ko loo xam ne ñoom buñ ñëwee euh, mën nañu jaar ci moom mais mu nekk ci lu daganaa ah. voilà xam nga lii lu dagan la mooy ak dog moo am mu bëgg loolu ñu réparer ko nag waaw mais pas euh, di di di di di di di di di def chafa goo xam ne say yàlla waaw mooy de intervention ci loo xam dafa xaram waajoo xamante ne nii daa naan bière yor permis ah, daal di tël ay nit rey leen ñu tëj ko yow nga ne ah bokk la nañ jóg waaw nañ jóg ngir ñu génne ko ngir bu ko dara rek ngeen dem loolu tuddul njekk loolu daa bokk ci ñi borom bi doon tere man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita te suratu nisa aya 85 borom bi nee na man yashfa' shafa'atan hasana képp ku def intercession mooy tinu ñëw ñaan njekk wala nga dem dem tinul kenn ngir ñaanal ko njekk boo xam ne lu rafet la lu baax la kooku comme bii ñoom miswar def ñooñu radiyallahu anhum dinañ ci am cir yakun law nasibun minha ci lu baaxam loolee mu def waaye wa man beneen côté bi muy tere mooy bi képp ku fi di dem di tinu ji shafa ak tinu ak intercession boo xam ne sa yàggu bon la mooy comme bi ñu wax léegi waaw waaw yow nga bëgg loi bi bu ñëwee bu mu dal sa waa kër wala seen famille wala seen askan yeneen askan yi nag garaawul bu dee ñooñu yéen ñëpp génn nañ jóg ndax loolu day ñaaw ci suñu der loolu mooy li yeneen saa san doon wax la Usaama bëggoon a def loolu mooy safaa boo xam ne sayya bu baaxut la radiyallahu anhu ba waa Makka ba ndaw sa sàccee almaratul maxzumiyya allati sarqat waaw inna qurayshan ahammathum wala ahammahum sha'nu almar'ati almaxzumiyya allati sarqat gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi waaw ne Quraysh dafa tëj seen bopp mbiru femme bi nga xamante ne nii ci waa Banu Maxsum la bokkoon li nga xamante ne saraxat bi nga xamante ne moo sàcc ñu ne hee ay ay yeneen saa salaam mu dagg loxoom bu ko jotee waa kan moo mën a wax ak moom ñu ne kan mooy koy ñeme kudut Aisha kudut kii Usaama ah radiyallahu anha Seydina Usaama ñëw daal di kii yonent saa ne ko atashfa'u fii haddin min hududillahi ya Usaama ndax da ñaan njëkk ci loo xam ne du njëkk ci loo xam ne pen la daan bu yàlla teg ne ku def lii defal tegal leen ma ko lii nga bëgg loolu du am yow loolu Usaama noo ngay def ci la yéegoon ca minbar ba wax waxam ju rëy ja salawaatullahi wa salaamu alayhi kon wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha waaw Seydina Usaama waaw ndax dafa jàppoon ne boo amaana moo tax mu ne yeneen saa salaam ñaanal ma yàlla jéggal parce que xam na ne li def ah kon de jaaduwul ndax yeneen saa salaam du mer lu dul ci lu jaaduwul lool. borom bi ne képp nag ku def intercession boo xam ne baaxut di nga ci am ak yenn gu gis gann bàkkaar ba ciy jóge waaw kon ñii mooy bu boobaa nit boo bëggee am loo résoudre wala loo xamante ne corsé na ñàkk jée lii ay nit ña nga xam ne jàpp nga ne ñoom mën nañ ko lijjanti te muy lu dagan jaar ci ñoom ngir ñu lijjantil la ko mu gën a yomb loolu lu dagan la mooy safaa xasana waaw loolu mooy safaa xasana mooy intercession bu baax waajoo xamante ne nii autorité yi autorité yi comme suñu réew yi rek ñoo bloqué ay dossiers yoo xamante ne nii ab liggéeyam entreprise bu war a kii permis de construction manu la fexe ba am ko dugal na lépp ah liñ laaj lépp tout ok mais gars yi nekkuñu fi sax di traiter dossier bi parce que gars yi xam nañ li ñu xam mooy gars yi pour demain la ñuy xaar boo dugalee dossier bi dugalaaleel alal ci suuf waaye ah wala ñëw bu ko defee mu gaaw huiler il faut huiler moom mu bañ a def loolu parce que di jouer ci parce que di participer ci corruption bi nga xam ne moom la ñëpp di jooytu te képp ku kenn ci ñun ku ci ku ku mbir mi touché nga joxe ne boo parce que ma ko deful dañ may tardel wala nangam nangam moom mu ne du ma ko def après kooku man na bu gisee koo xamante ne nii boo xam ci administration bi sax la bokk wala ci mairie bi bu dee waa mairie bi wala ministère mu xam nga koo xam ne mën naa wax ak gars yi ñu de loolu na jaar ci ñoom loolu baax la te kook bu ko defee bañ defaral ko këy di génn ko kooku safaa xasanal de waaw loolu mooy safaa ak yi nga xam ne bu baax la voilà kooku ay diggante yu yàqu moo xam ak couple la wala ay xarit comme fii wala ay ay njaboot wala ñoo xamante ne ay xarit lañu woon mais dañuy yëpp leen xame woon xamante ni ñu xamante woon ñu après mu yàqu dootuñ tuddanteeti tam daanaka euh, foo gisoon kii gis su fa keneen te ñoo doon ànd di voyage di def lépp diggante boobu yàqu yéen ñi ko fekkee yéen ñi ko yëg waru ngeen a toog ku nekk naan ndeysaan hmm. waaw ñoom de saytaane ja yàq na seen diggante de mais saytaane bu yàqee seen diggante yow doo fexe réparer lu saytaane def ah ah doo yor jikkoy pa doo yor jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka yor jikkoy pugo puso ñaari xotteef nga fexe ko ñawat al islaahu zaatil bayn islaahu zaatil bayni bokk di yëwénal diggante yi ngeen jóg ñi nga xam ne jàpp nañ ne man ngeen ko yow bu dee manoo ko nga dem gis leen ñoom ne leen diw ñoom diw ñeede dañoo am problème est-ce que manoo ngeen dem dox ci affaire bi ngeen fexe ko liggéenti yow ñu fexe ñoom ñu dem ak ñoom bu ñu demee même bu ñu leen nangulul sax ñooñu def nañ shafaa xasana boo xam ne dañ ciy am pay waaw bu boobaa nag da nga tànn ñoo xam ne ñu am xel la bul ñëw gaa yoo xam ne dañoo manqué wiis boo xam ne mënuñu rek la dara xamul ni ñuy waxe buñ demee wax fa waxe gina gina sax yàqaat diggante bi doono moo tax Seydina Abdallah ibn Zubayr mu tànn ñi al Miswar ibn Maxrama radiyallahu taala anhuma ak Abdurrahman ibn al-Aswad léegi nag kon boo ñëwee na leeral mbir mi moo tax mu ñëw ne fa inna la yahillu laha an tanzira qati'ati waaw waaw mooy li nga xam ne moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha alhamdulillah nekke daal di may dog mi boobu loolu daganu ko voilà léegi nag ñooñu jóg mooy yow itam bu ñu la waxee yooyu doo ah man yooyu bëgguma cee dugg man dama jàmburee man bëgguma ku ma yab waaw ah, damay bañ dem wax ma wax joo xamante ne man man man man man bëgguma ku ma yab non woola bëgguma ku ma yab mooy lan juga <laughs> safar diggante nga naan ay bëgguma ku ma yab yeneen bay sa salaam lanaa fii rasuulillah sallallahu alayhi wasallam am nañ ci ndawal yàlla la yow uswa gisoon nañ fa hadis bi nga xam ne ci la leen sa salaam bi bi biñ ne ko waa banu awfule dañoo am problème ah <laughs> ci lan saar yi fële ca waa Quba léegi yeneen saa salaam fekk dafa julli tisbaar ba pare ñu wax ko ko ah, mu ne kon ay wa ànd ak tànn ci biir saxaaba yi ñoo xamante ni ay kàng ay kilifaay lan yi lañ ngir buñ demee waxtaan wa tamit du ne rek man maa yeneen saa sam doy naa ngir jàngale tamit waaw dañu am problème ba dóorante nañ fa ay dàll jote nañ yeneen saa salaam ne ah mu tànn Seydina na ibn Ka'b ànd ak moom ak ñoom Seydina Sa'd ibn Ubaada ak yooyu radiyallahu keroog bi muy dem mu ne Bilal bu julli jotee bu tàkkusaan jotee te ñëwuma fa mur Aba Bakrin fal yusalli bin naas ne ko bu tàkkusaan jotee te gisu mooy jógeguma foofu Quba Euh, waxal Abu Bakar mu jiite nit ñi waaw yeneen saa saam dem ànd ak ñoo xamante ne mbir mi day gën a yomb moo tax lii Ibn Abd Zubayr lañ war a roy nañu seet ñi nga xam ne xam nañ ne ñii ay kilifa lañ teg ña problème weg nañ leen te tamit am na lu ñu leen di xoole waaw kay mais bu dee waa xamante ne ñoom faale wuñu ko wala ay kii lañ koy yàpp non ñooñu duñ régler dara koo xam ne am na kàddu ci ñoom te am na wegeel guñ ko weg nga ànd ak ñooñee wala nga dem jaar ci ñoom moo daa ibnu Zubayr radiyallahu anhu ma dikkal ñi léegi nag bi mu dikkee ñoom itam ñu jël sol seen daal daal di jóg fa aqbala léegi al miswar daal di ñëw wa Abdurrahman ñoom ñaar ñu daal di jóg nag ànd ànd ak ibnu Zubayr hatta sta'dana ala Aisha bi ñu ñëw ba bëgg néeg sayyidatu Aisha radiyallahu anha faqaala ñoom ñaar ñu ne assalaamu alayki wa rahmatullahi wa barakaatu waaw am nga xijaab day dox seen diggante ak tamit booy dugg ci ci néeg bi doo ñëw rek ne dabaj noonu yone ci suuratu nuur dugg ci néeg ne dugg ba pare ah, ah, waaye jéggalu de waaye looy wala lan àndoo ki teggi naa <laughs> waaw assalaamu alayki wa rahmatullahi ñu yóbbu l'islam waaw doo ñëw taxaw fee naan koŋ-koŋ ma dugga gis nga yeneen saa salaam waaja ko defoon yeneen saa salaam ne booyam bi ne woon ci biir euh, demal nga jàngal kee ni ñuy nuyoo ko ni ñuy yëgloo nee ko na wax assalaamu alaykum a ko laata boo bii ñëw mu ne assalaamu alaykum a adxul <laughs> euh, nga jàngal ki ci nan la ñuy yëgloo nee ko na wax assalaamu alaykum ndax ma dugg waa ji bi mu déggee ren saa sam di ko wax rek mu taxaw foofu ne assalaamu alaykum ba adxul yooyu saa sam ne ko waaw man naa dugg mooy loolu la ay koŋ-koŋ yaa quelque moo fii kenn newu feem mbindee fa ngi feem newu fi déedéet yooyu la <laughs> waaw machin laa non machin laa mooy lan non assalaamu alaykum nga nan wala bi ma assalaamu alayki wa rahmatullahi ñu mu gën a mat waaw waaw am na ci riwaayu maamar bi dañoo nuyuwaale yonent may saa saam mi nga xam ne ñu ngi ko denc ci biir xabroo ma ngi ci biir néeg bi ñu ne assalaamu ala nabiyyi wa ay waay yàlla na jàmm yàlla ji di di di du dañ di takkook ndawal yàlla li sallallahu ak yërmandeem <laughs> waaw ñu ñoo ami teggin ndax néeg Sayyidatu Aisha foofu lañ denc yonent saa saam xabru yi fa la nekk mook temps yi bu Seydina Abu Bakar a nga fa tamit ak Seydina Umar radiyallahu anhu voilà <laughs> anadxul ñu ne ko waaw biñ nuyoowee te lii la yonent saa saam jàngaloon comme niñ la ko gisoon nañ ko ci kitaabu salaam ndax ñu dugg waaye biñ nuyoowee qaalat Aisha Sayyidatu Aisha dégg leen xàmmee leen xàmmee seen kàddu ne leen udxulu dugg leen man ngeen a dugg si entrée venez ñëw leen xaalu ñoom nag dañoo muus ñu ne ko kullu naa ñun ñëpp est ñun ñëpp mën nañoo dugg ci loolu la laaj xaalat <laughs> naamu do xuloo kullu ko seen waaye se ne waaw dugg leen yéen ñëpp waaye wala taalamu xamul ne anna maahuma ibn Zubayri xamul ne anna maahuma ibn Zubayri te ñoom ki ñuy bañ a gis ki mu ne du waxateeg moom ñu ngi ànd ak moom quoi <laughs> mu ne leen waaw dugg leen yéen xamul ne moom mu ngi mu ngi ci ci ci ci convoi bi la ànd quoi ci ñoom ñaar waaw rek Ibnu Zubayr daal di profité kay kon rek dugg rek mu ñu làq mu dugg xaale wala ñu daal kay ci biir daal di dugg waaw mu ne fala maa daxalu daxala Ibnu Zubayr al-hijab biñ duggee mooy Sayyidatu sa bu bu leen dugg si leen du dañuy dugg si nii buñ duggee rek jàkkaarloo moom ah, ah non non non mooy ñoom dinañ dugg si ci néeg bi mais comme li borom bi waxoon nañu ut xijaab seen diggante ñoom ak nit ñi mooy day am benn comme benn rido boo xam ne fi mu nekk léegi mais ñoom dugg si nañ ci néeg bi moom mu nekk ci ginnaaw rido bi léegi nag bi nga xamante ne nag ci lañ dugg si Ibnu Zubayr mi nga xam ne doomam la doomu séeréer la loolu moom garaawul moom man na koo gis waaw moom loolu garaawul rek mu daal ubbi kii kii bi quoi dugg duggul rek yem ci ñoom ñeli ñaar ñee yem de moom mu mu xëcc rido bi dugg ci biir <laughs> dugg fi Sayyidatu Aisha nekk <laughs> waaw fantanaqa Aisha te daal di daal di daal di daal di biisu Sayyidatu daal di koy akolaat <laughs> léegi radiyallahu anhuma wa tafiqa yunashiruha ba par nag mu commencé nag ah wa yabki ah di ko di ko dagaan di ko ñaan di jooy nag naan ko way naan ngir mu bàyyi euh, dagg gi mu ko di dogoo gi mu dogoog moom quoi <laughs> waaw waaw moo tax ci riwaaya Imaamul Buxaari fa aqbala bihi al-Miswar wa Abdurrahmaan mustamilayni bi ardiyatihima bi mu duggee ñoom dañ ko ñu ngi yor seen seen seen ridaay mooy seen làmbaayu kaw yi mais yu ngan dañ cee yor yu ngan yoo xam ne bu ñu ko kiiwee Ibnu Zubayr mën naa dug mën naa ñëwaale te te duñ xam ne <laughs> mu ngi ci <laughs> waaw waaw bi ñu ñëwee nag bi mu lay waxee lool rek kon ah, mu daal di mu daal di dugg nag daal di kii xijaab bi moom dugg moom <laughs> Ibnu Zubayr Abdallah radiyallahu anhuma wa tafiqa yunashiduha wa yabki di ko ña di ko di ko dagaan di jooy naan wa tafiqa al miswar léegi rek al miswar wa Abdurrahman daal di profité foofu tamit yunaashidaaniha mooy tam di ci dolli Sayyidatu Aysa waaye waaw kii dogo gi nga dogo kii nag bàyyi ko di ko fàttali borom bi tabaaraka wa taala da pare way qulaan ñu ko inna nabiyya xam nga ne yow yonent bi alayhi salaam naha tere na amma qad alimti min al hijra li nga xam ci tongoo waate gàddaayaate xam nga ko Aysa loolu xam nga ne yonent saa salaam da tere loolu yaa ko ñaañu ko gën xam fa innahu laa yaxillu ndax mooy lii mooy lii xadis bi yëpp lii moo ci musnad mooy li nga xam ne moom la yeneen saa la wax fa innahu ndax laa yaxillu mooy marfon bi daganut fa innahu laa yaxillu ndax daganul li muslimin loolu la yeneen saa sax ci benn way wommatul yàlla an yahjura muy gàddaay di togg axaahu mbokkam fawqa salaasi layaalin lu raw lu lu ëpp li nga xamante ne ci kaw ñetti guddi waaw hadis yi moom taxawoon nañ ci fiñ la waxoon dañuy tàmbali da ngay dellu foofee waaw waaw nag di ko fàttali yàlla di ko wax di ko kii di kii waa <laughs> waaw moo tax mu ne fa lamma aksaru ala aishata min at-tazkirati wat-tahrij waaw <laughs> wa tafiqat wa tabki waaw bi nga xamante ne nag ki lañ toog ndax wa continuer wax ji di ko di ko di ko di ko ñaax di ko bàyyi xel di ko fàttali ay aaya ay alquran di ko fàttali waxu yonente bi alei saa salaam ak tamit mbokkoo kenn du ko dog te yaa ñu ko gën a xam naa sa nangam ak nangam ak kii li mu bokk ak yow li nga bokk ak moom yaay yaayam yaay nangamam ni ñun yaa ko yar nangam ak nangam voilà ak yonente bi alei saa salaam dafa tere lii nga nekkee waaye sa lii nga def noonu nangam ak nangam bi affaire nag bare <laughs> bi nga xamante ne ni nag ci la affaire bi bon voilà moom la bi nga xamante ni nag ci lañ bari la quoi ci fàttali guñ koy fàttali tamit di ko wan lii nga nekk mooy xat-xat yaa mooy xat-xat la quoi waaw ak tahrij waaw waaw lii vraiment mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jaaruwul Aïcha hein waaw lii nii lii nii lii nii nii nii nii jaaruwul waaw waaw léegi ndax moom daa bokk na ci ñi riwaay xadiis bi euh, léegi bi nga xamante ne kon ci lañ baril di ko fàttali ci ngëneelu ak dox ak ak mbokkoo ni mu foore fa borom bi ak jéggalee euh, al afu ah alkaadimiina al ghayz di wax wal aafina anin borom bi tagg na ñooñu di jëllalee ko jéggale tey wann seenu seenu mer waaw waaw ak tamit le fait que moom mu ngi ci xat-xat le fait ak taxrij le fait que li nekk ci lii mu nekkee tere gi nga xam ne moom la ko ashari on yonent bari saa ko tamit mooy dangerosité bi nekk ci loolu ak li ci yoreen saa sa la wax gravité bi waaw waaw falam yazala ñu topp ko nag bi mbir yi bare <coughs> Euh, ñu koy fàttali moom itam tafiqat tuzakkiruhuma wa kii mu leen di fàttali tamit ne kii li nga xam ne moom la def koo waaw mooy nu Zubayr mi euh, li nga xam ne loolu la def ak yooyu mooy ñàkk euh, fay naar bi xoromam bu dee ci wolof quoi <laughs> waaw ak tamit mooy daal loo xam ne genre xuquq la mooy ñaawe jëme ci moom ak li mu nekk ndeyam nekk yar ko ko amul dara muy def loo xam ne du sax lu lu baaxul la doy def di def di jaay alalab di jaay ay mbiram ngir def lu baax mu ñëw di wax loolu waaw en plus ñëwul sax ba ci moom daal di koy expliquer wala wax ko moom yenn façon yoo xam ne man na sax bañ a jaar ci loolu lépp ah. waaw waaye nag mu leen di wax wa taqulu mu naan inni nazartu wan nazru shadid mu ne man damaa nizar te nizar dafa nekk loo xamante ni lu biis la ci borom waaye loolu lépp naan non nizar bi man sama nizar bi man nizar loolu Euh, laa bëggula dindi loolu loolu <laughs> nangam falam yazala waaye ñoom ñaar dañuñu biha di wax ak moom Abdurrahman ak al waaw di ko fàttali di continuer rek waaw faut battre le fer là où il waaw c'est local yi moom bu boobu baati waaw hatta kallamat ibn Zubayr ba ni Sayyidatu Aisha di nangoo waxtaa wax ak Sayyidna euh, Abdallah ibn Zubayr waaw waaw <laughs> waaw mu daal di koy nangul Euh, waq moo tax yenn riwaay bu imam al-Awzaa'i fa kallamatu ba'da ma xashiya an la tukallima mu wax ak moom bin ginnaaw bi nga xam ne Ibn Zubayr sax jàppoon na ne yii kii dootul wax ragal na ne dootul waxateeg moom c'est fini quoi waaw ba pare mu nangul ko ginnaaw bi nga xamante ne an kaadat allah taqbala mu bañ ko tuutee def rek lii sax naru koon a nangu <laughs> waaw après nag bi nga xam ne loolu la def nag ah, wa ataqat fi nadriha zalika arbaina raqaba sayyidatu Aisha bon ngir daal di nizar bi nga xam ne moom la nizaroon ah mu daal di koy kafaara mu daal di ci génne quarante li nga xamante ne mooy ay jaam yoo xam ne la libéré ngir kafaara nizaram gi waaw waaw am na ci riwaaya Seydina Urwa nee na Ibnu Zubayr ci boppam daa yónni yónni na sayyidatu Aisha vingt jaam ngir mu boole ko ci ñi nga xamante ne moom ñoom lay libérer may ko ko ngir mu libérer ko waaw ngir nisaram googee waaw sayyidatu ko mottali ba mat quarante wallahu taala alam mu ne wa te sayyidatu ginnaaw gi nag nekkoon na <laughs> doon fàttale ku quoi nekkoon na wa kaanat moom sayyidatu Aisha tazkuru doon doon tudd nazraha ba'da zalika ginnaaw gi nazra nisaram gi malgré def na lu wuteeg la mu waxoon ba kii mais da ko doon tudd daal affaire bi gis ne fa fa tab kii bu ko defee muy jooy nag affaire bi teg ko ci ay jooy xatta ba ni nga xam ne tabul la lay tooy xepp du mu oxaa ay rongoñam ximaaraxaa muy muraayam ba waaw da ci bu ko masoon a fàttale ko lii da doon jooy ba ba ba kii lii surtout nisar googee waaw kon mu ngi noonee lii mooy xadiis bi wallahu taala ñu ciy gise ne tamit mooy Euh, nit boo jàppee ci mbiru tamit ne lii waat loo xamante ne nii te man duma def lii nangam ak nangam te lu baax comme leneen saa saa waxoon ne man duma nisaar euh, ba gis loo xamante ne nii lu gën loolu la wala leneen lu kii lu dul ne duma def lii lu dul ne dinaa ko def après ma daal di kafaara sama nisaar waaw rawatina li nga xam ne dogoo la waaw giste tamit mooy euh, fa zakkir inna fa'ati zikra fàttalil ndax fàttali day jariñ saa ne te ñu njëkkoon a ñëw ci muhaajiruuna yi lañ doon def même bu dee Sayyidatu Aisha àndu ci euh, nangu leen ko woon radiyallahu anhum comme niñ ko gisee ci kaw mooy def na effet am na lu mu jur ci moom même bu dee ne loolu ndax parce que ñii di kii di ak surtout nag ñoom almiswar bii moom ñoom ñoom ñoom bi ñu def daa gina kii duggaaleeg moom te Seydina Zubayr Abdallah moo leen ko wax ne leen maa ngi leen di sàkku ci yéen ba ngeen dugal ma ci Aïcha quoi waaw ba pare xam ne fii c'est l'occasion waaw mooy occasion yoo xamante ne fii moom waaw il faut créer l'environnement bi tax yéen li ngeen bëgg mu mën a nekk waaw li ngeen di sàkku ci nit du ngeen ñëw créer wu ngeen environnement bi tax moom mu war a mën a nangu lool day jafe moom la ñuy créer waaw ñu gaaw continuer rek waaw di ko fàttali ak tamit ngëneelu yi alquran yi nga xam ne moo leen ko gën a xam ak sunna wax ci jokk mbokk ak tamit dangerosité bi nekk ci dog mbokk ak yu mel noonu waaw ñu ciy gis ne amul kenn koo xamante ni dafa euh, dépassé ñu koy fàttali bu dee ne gis nañ ne lim def wuute nag jàngaleem yeneen saa salaam kii mooy Sayyidatu Aisha quand même ñoom ñii ñëpp moo leen man na leen a jàngal mooy seen mooy seen imaam sax voilà mooy seen imaama waaw. di borom moo leen ëpp xam-xam ñoom ñi ñoom ñoo ñëpp al-Miswar Abdurrahman Abdallah ibn Zubayr teewul neewuñ bon ah kook da suñu sëriñ kook nan lañ ko mën a waxe loolu waaw moo tax il faut mu am nit ñoo xam ne dañuy pare bu dee kilifa gi ci boppam moo def loo xam ne kii bi ci nii dañu gis ne charia da koo jam am ñoo xam ne war nañoo mën a wax ak moom parce que loolu bu amul day indi yeneen problème ci ngay dégg ñeen naan ah parce que diw kenn du ko wax dara waaw ah, moom kenn da ko wax dara voilà te mooy faible boobu ba koo mën a wax dara loolu tamit jaaduwul bu dee ne mu ngi wàcc yoon waaw ah, bu dee Seydina Siddiq radiyallahu anhu moo doon wax bi nga xam ne ci lay doora euh, euh, jël xilaafa gi biñ koy door a fal ah waaw naan yéen nit ñi ata ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam fa naa asaytuhu falaa taati falaa taata lii eh, eh, aleykum topp leen ma fekk maa ngi topp yàlla tabaaraka wa taala ak ndawam bi bu dee ne toppatuma ko jéng naa ko amatu ngeen ak topp ngeen may topp loolu il faut mu am gis na ñooñu doon ko waroon a taxawee lool muy saxaaba yooyu mooy loolu foog mu am bu amul rek mooy indi yenn dérive yi ngay gis ci ñoo xam ne ndax sëriñ bu baax la ah. waaw mais kenn du ko fàttali dara parce que dañ naan moo mat moo nangam moo nangam ma ne koo fi wax manu la mat a mat ba toll ni Sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw koo fi wax ku nekk kenn ci ñoom ñi ngay wax jegewuñ ko ci we te pourtant biñ gisee mu doxale li nga xam ne euh, euh, jàngale ñoneen saa sam dafa wuteeg loolu neewuñ ne mooy suñu sëriñ mooy ah mooy soxna yonent bi sallallahu ñoom ñoo ko sañ ñoom sëriñ fi am na lu tax boo demee am na lu tax nangam ak nangam yooyu ñuy utal ay lay yu ñuy utal suñu bopp tax duñu duñu loolu mooy mooy suñu woo bokk na suñu principaux problèmes yi waaw bu ko defee boo dee mbooloo lañ léegi day am ñoo xam ne dañuy dissidence génn ci mbir yi jàpp ne bon parce que foofu problème bi mooy moom day def yoo xam ne jaaduwul te kenn du taxaw ne ko lii ngay def du yaa du yoon du yoon ñoom itam ñoom ñoon di beru amuñu euh, euh, euh, <laughs> kilo wu wala boog fitu ñëw taxaw wax ak moom ba pare bon jàllax ko ñeneen ñi quoi kenn du wax ak moom lax bu buñ naan kenn du wax ak moom am na ñu ci jublu <laughs> waaw mais tamit pour ñooñu mën a wax ak moom il faut tamit ñoo ñooñu xam ne lii existe na waaw parce que des fois gars yi dañuy jooytu yoo xamante ne yow xamoo sax seenu existence da ngay xamoo ko léegi nit ko loo xamul existence am nan nga ci mën a wax waaw parce que yow dañuy toog rek jàpp ah diw de war na koo yëg non non moo diw war na koo yëg de war na koo yëg te waxul dara yaa ngi may iblis mu lay placer ay wax sa diggante ak sa mbokk laaj ko wax ak moom ne ko xanaa yëgul li xew nangam ak nangam bu la nee yëgul nga xam ne kii yëgul nga expliquer ko te yàlla tax moom du gaawtu dina leerlu comme ni Sayyidatu Aisha leerloo fii ndax Abdallah ibn Zubayr moo wax lii bu leeree mu gis ne effectivement war na cee war a wax ak kilifa gi wala boog ki nga xamante ne mooy dina dem wax ak moom te xam na ni muy wax ak moom ci ay teggin mais bu dee ne yëgu ko lan ngeen bëgg après ngeen ñëw toog ngeen naan eh, ay du ñu waa ko wax dara nangam ak nangam après ñoom ñu ber seen daara dem mais koo koy def da ngay font rek waaw mooy nit nekkul amul kenn koo xam dañ naan dépassé na fu ñu koy fàttalee yàlla. tabaaraka wa taala buñ koy fàttalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu amul waaw loolu moom amul waaw wax naa li yàq suñu réew yi mooy kilifa yoo xam ne duñ leen wax dara waaw parce que fañ leen teg la ñoom duñu juum duñu nàngam duñu nàngam duñu nàngam yooyu yëpp te léeg dañuy def yoo xam ne yow mi dëkk ak ñoom yow mi nekk da ngay xam ne lii moom en tout cas ci biti nii moom wute na en tout cas moom wute na ak li nga xamante ne nii moom moom la yàlla jàngale quoi tabaaraka wa léegi est dañuy continuer rek di wax loolu non mooy tamit sincérité daa am ndax boo sincère boo sincère bon boo sincère te yàlla tax sa yéene baax <coughs> borom bi mën na la jàppale ñeneen ñëpp seen yéene baaxoon waaye borom bi nag yow amal yéene bu baax rek jeex na kanta kan la yàllay nangul loolu nekkul sa loxo waaw muhaajiruuna yi ñëwoon di wax seen yéene seetloon na est-ce que radiyallahu waaye Seydou Aysa nangul woon borom bi daa def na ci al-Miswar ak Abdurrahman mi ibn al ibn Abi Yahus ci ñoom ñaar lay jaare waaw mu ngi noonu te bu boobaa tekkiwul na ñoon ñoo gën a màgg ñële wala daa am lu malik lu ñële amul déedéet fadlullahi la rek ngëneelu yàlla la bu muy jaarale ko soob mu ñu sant yàlla ci loolu ba borom bi yéwénalee ab diggante jaare ko ci ñoom waaw wallahu ta'ala alam kon foofu la yem bii di ñëw ñu gis hadith bi ci déggu insha bon xam nga gisuñu ci ca ay tongoog yooyu parce que waxoon nañ la gisoon nañ ko foofu quoi ay tafanteeg yooyu li ci nekk ak àtte yeeg yooyu yoo taxawoon nañ moo tax fii duñ ci taxawaat insha allahu taala allahu taala alam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون salaamun ala al-mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin